juróomeel bi di xaamisuha al imaam al xaafiz mu ne rahimahullah an al istighna mu ne boo xam-xam ne nee nañ boo gisee loolu mooy an al istighna an at-ta'aam wa ghayrihi min ash-shahawaat min sifaati rabbi jalla jalaaluhu falammaa taqarraba Abdullah as-saa'imu ilayhi bimaa yuwaafiqu sifaatahu adaafahu ilayhi mu ne am ñu wax lii ne juróomeel boo gisee wax jooju suñu boroom daal di ne koor moom la ñeel mooy ndax doyloo bàyyi soxlaawoo lekk ak yi mel ni ñoom naan ak yi ci jëm kii nga xam ne ay plaisir la xam nga yo je fais un bon plat pour me faire plaisir waaw ah, non j'ai goûté alors oh oh, ce jus là il faut oh, alors cette boisson là alors voilà mooy yooyu lekk geeg naan geeg yi jëm yooyu plaisir yooyu yooyu mooy nekk koo xam ne soxlawoo loolu loolu dafa bokk ci melooy borom bi nga xam ne soxlawu lekk <laughs> borom bi du lekk du naan yooyu amul ci benn lool dafa jomb borom bi lool du ko du ko di du ko yàlla tere ay nelaw ci gëmmin laa ta'khudhuhu sinatu wala nawm waaw kon mu ne loolu nag mi nga xam ne moo màgg waaw mu ne maanaam kon mooy fa lamma ba nga xamante ne taqarraba sa'im ilayhi mooy workat bi daal di jege jege lu boromam jaare ko ci yooyu nga xam ne borom bi moom naka jekk noonu la mel mooy yooyu soxlawu leen nga xam ne day dëppoog loo xam ne ay melooy borom bi la borom bi nag loolu tax mu daal di tofale mbir mi nekkoon sow mu lii koor man la ñeel mu ne wa qaala al-Qurtubi man al imaam al-Qurtubi nii de Cordoue naam de <laughs> fii ci Andalousie ci Espagne al imaam al qurtubi mooy abu ahmad mooy boroom euh, kii bi mooy euh, ahmad ahmad euh, kii kii sëriñu boroom tafsir bi waaw abul abbas abu nuy ahmad al qurtubi rahimahullah mu ne mu ne maanaam anna a'mal al ibadi kene jëfu jaam yi kat munaasabatun li ahwalihim dafay lëkkaloog li nga xam ne mooy seeni xaal day nekk loo xam day approprié selon seeni xaal illa siyaam ba mu des koor waaw fa innahu ndax moom munaasibun li sifatin min sifati alxaq daa lëkkaloo daa dëppook lenn loo xamante ne nii eh, mooy melooy boroom bi nga xam ne mooy dëgg la waaw ka annahu yaqul mu ngi mel ni danaan inna saa'ima yataqarrabu ilayya aji koor gi kat day jóge jegelu ci man bi amrin ya eh, huwa muta'alliqun bi sifatin min sifati di lëkkaloog mbir moo xamante ne nii ab sifa ab melo la euh, euh, ci sama melo yi man borom bi tabaraka wa taala kon lii mooy li nga xamante ne nii euh, moom la wax bii ñoom loolu lañ ko jàppe hmm? léegi nag mu ne saadi mu ne nag li nga xamante ne nii mooy euh, li nga xam ne mooy sixième bi nag anna al maana kadhalika mooy maanaa bi na ko noonu la lakin waaye bi nisbati ila waaye boobu ñu ne noonu du euh, bi la ñuy wi euh, comme borom bi sifaay borom bi la ñuy lay niru waaye bii bu malaaka yi li anna dhalika min yi ndax malaaka yi ñoom lool seen sifa la mooy seen mbir lu nga xam ne ñoom seeni melo nga xam ne du ñu lekk du ñu naan du ñu def loolee hmm? kon euh, mu ngi noonee quoi kon euh, euh, ñii boo loo moom bee la suuf ka dañ ne du borom bi munaasaba sifa borom bi waaye sifatul malaayika waaye loolu lépp da ngay gis walla mu ne sabi'uha juróom-ñaareel bi annahu xaalisun lillah wa laysa lil abdi fihi hadd lii waxoon nañ ko sànq ci biir wax yi kenee daa nekk loo xam ne dañ koy sellal jaam bi da koy sellal lu sell la ngir boromam que jaam bi amu ci benn xas benn cër waaye loolu waxoon nañ la liñ koy tënki waaye ñi nga xam ne day woor daal dañ koo miine muy woor looloo tax muy woor waaye wooratul ngir yàlla <laughs> mu ne qaalahu al-Xattaabi imaam al-Haafiz ne lii al-imaam al-Xattaabi borom Maalimu Sunan sharh Sunani Abi Daawud rahmatullahi alayhi maa moo ko wax mu ne hakkadaa naqalahu Iyaad wa ghayruhu daal di eh, nettali ak ñeneen wallahu taala alam wa rahmatullah alayhima hmm? eh, eh, mu ngi noonee mu ne saaminuha huitième bi sababul idaafa ila allah anna as-siyaama lam yu'bad bihi ghayru allah waaw wax loolu mooy koor daa nekk mbir moo xamante ne nii li tax borom bi ne maa ko moom as-siyaamu lii ne maa ko moom alors yeneen jaamu yàlla yi mu ne ñi doomu aadamee ko moom mu ne loolu lu tax parce que jaamu wuñu ku dut mooy yeneen xattaa borom xërëm yi sax jaamu wuñ seen xërëm yi di ko jaare ci woor koor moom yàlla kese lañ ciy jaamoo yàlla mais du leneen sax lañ koy jéem associé lépp di ay baatil ay neen waaw bi xilaasis falaa wuteek julli wa sadaqa ak saraxe wa tawaaf ak wër wanax wu ak yu mel noonu ndax lan euh, mooy julli da gis gaa yi ñu jullil seen yàlla yi taxaw di rukkoo seen yàlla yi di sujjóot ah waaw di ko wër <laughs> di wër seen yàlla yi ak yu mel noonu ak tamit di sarax ngir seen yàlla yi di def ay waaw naan ah weexal gi ak tamit ngir yàlla yi alors que nag woor loolu amul waaye imaam al-Hafiz mu ne waaye ah wa turida ala hada bima yaqa'u min ubbad an-nujum wa ashab al-hayakil wal istixdamat fa innahum yata'abbaduna laha bis-siyam gaa yi ne addéet ah, ñiy wax yi xanaa xanaa bàyyi wuñ xel mais jaamukatu biddiw yi ñi jaamu les les étoiles la xam nga lan na ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy jaamu yu mel noonu mais ñoom mais ñoom dañuy dañuy wooral dañuy wooral te kii ah, dañuy woor mais dañuy wooral seen yàlla yi muy biddiw yi nga xam ne moom la ñuy jàmm <laughs> waaw léegi mu ne ngeen ñi nag tontu ne non non ñoom parce que ñoom kawaakib yooyu euh, mooy astre yi biddiw yi étoiles yi ñoom nekkul loo xamante ne dañoo gëm ne ñoom yàlla lañ dañoo jëf dañoo gëm ne rek day jëf waaw ñoom am nañ capacité di defal seen bopp waaw waaye al imam al ne wa hadha al jawabu indi laysa bi ta'il waaye nag tontu bii nii dese naa am lu koy dëgëral quoi dese naa dëgër lu tax li annahum ta'ifataan ndax jaamukatu biddiw yi ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari xaaj lañu ihdahuma kanat ta'taqidu ilahiyatal kawkab kay kawaakib am na ci ñoom ñoo xamante ne benn partie bi ñoom dañoo jàppoon ne kawkab yi dañoo nekk yàlla astre ah, yi ah, ah, biddiw yi ay ay do non dañoo nam ak yàlla waaw mu ne wa hum man kaana qabla zuhuril islam te ñooñ ñi nga xam ne ñoo fi newoon laata l'islam di feeñ wastamarra minhum man istamarra ala kufrihi waaw am na bi l'islam feeñ xam ne dañoo continuer di gëm yooyu continuer ci seenu kéefër mu ne wal uxra am na beneen partie bi nga xam ne moom la ñii di wax man daxala minhum fil islam mooy ñoo xam ne ñoom <laughs> dañoo gëmoon li ñuy gëm que ne biddiw yi ay yàlla lañ ay ah Vénus oh Vénus la la la la jëli Vénus ah yàlla ji Vénus ak nangam ak nangam mu ne am na ci gaa xam ne ñoom loolu lañ gëmoon mais am beneen partie bi ñoom gëmoon nañ lool waaye dañoo ñëw dugg ci l'islam <laughs> la fil islam wastamara ala ta'zim al kawaakib wa hum alladhina ushira ilayhim mu ne waaye ñooñu malgré dugg nañ ci l'islam mais mooy seen yooyu dafa def ci ñoom ba léegi jàpp ne ah waaw yàlla de mooy yàlla waaye biddiw yi ah biddiw yi de waaw man a jëfal seen bopp de dañoo loolu kooku moom ngëm yàlla am des na waaw kooku moom mooy façon bokkaale yi te lool boo seet lool ñun suñu réew yi moo ci am da ngay gis ñoo xam ne ay ceddo lañu woon mooy bon buñ nee ceddo nag ñi ci mooy ñi nga xamante ne nii mooy comme liñ naan animisme loolu lañ bëgg a wax mais ceddo dina yenu leneen biir beneen tekki voilà mooy que ne ñoo xamante ne comme ay ay ay ay ay ay ay bant lañ doon jaamu ay guy gi ay ay ay ay ay ay ay maam kumba nangam ak yu mel noonu mais loolu moo woon seen gëm-gëm seen pas-pas laata l'islam di fa agsi mais bi l'islam agsee ñu ne dugg nañ ci lislaam waaye da ngay gis ñu ciy boole lool ba loolu mooy shirk bi gën a garaaw parce que shirk i'tiqaad yi la mooy euh, bokkaale pas-pas la parce que moom mu ngi jàpp ne am naa yeneen wala keneen koo xamante ne nii moom daa mën a def comme yàlla wala mu jege ko moo tax borom yenn saa sax doon doon tere al ba yàlla ak voilà kalimata wala bu dul woon law waaw waaw. loolu bu ko doon moytandiku ndax day ubbi buntu saytaane amala saytaan jëfu saytaane ci yow jàmbi mu man di la baaje di la nax di la njuuy di la gëmloo yoo xam ne baaxul nga jàpp ne yaa ngi ci dëkk waaw moo tax yu mel noonu yu kii la xam ne da ngay xam ne dañuy nekk jullit waaye euh, bu ñu feebaree ah nañ dem ca guy ga ah suñu guyu maam nga ñu daal di koy nëppal nañ dem ah daal di koy tuurali yooyu yépp mooy façon yi dañuy julli di wóor lépp ne yàlla lañ jëm waaye seen xol jàpp nañ ne te loolu lu garaaw la loolu ku xam jàpp loolu yow loolu loolu bokk na ci da yi gën a garaaw waaw ñooñu dañuy dem bali yoneen saasam jàngal ak alxuraan boo leen naa ay ayatul kursi yu bon du ñu mën a de amul njariñ dañ naan la waaw waaye foo teg ñu teg ci waaye defal ñaan yonent may saa saa wax ngir muus lu ñu jàpp ne loolu doyul te loolu jullit bu ko bu àggee foofu vraiment mooy kan na suna kooku mooy mooy mooy mooy fii dawaalin mu min mu ngi ci cànkute bu rëy ba jàpp ne li bu xaabakat yi wax ah, maama yi nga xam ne mënuñu tus moom moo ëpp doole li yoneen saa sam jàngale wala alquran ngir protéger sa bopp ngir aar sa bopp kooku mooy kooku lan moo ko defee ci ngëm wal iyaazu billah kon am ñu ne loolu la Euh, saadisuha sa sa saaminuha ah, ah waaw kon mooy koor am na lu bëgg a wax dane la am nañu ne parce que yàlla kese la ñuy jaamoo yàlla ak koor la ñuy jaamoo yàlla jaamu yàlla bi tudd koor waaye surtout am na ñoo xam ne dañuy wooral seen yeneen yàlla li ñu tudd yàlla te ay caaxaan la kon lii de sena dëgg mu ne sa taasiu neuvième bi ci lu tax borom bi daal di jagleel koor ne moo ko moom mu ne anna jamii al ibaadaati tuwaffa minha mazaalimu al ibaadi illa as-siyaam mu ne parce que koo jaa booleen jaamu yàlla yi nit ki bu ñëwee yawmal qiyaam am ñu mu tooñ indi fa mazlima am ñu mu tooñ dañuy jël ci jëf yooyee di fay gaa yi les faits créanciers <laughs> mooy ñi mu yoral bor waaw te bor bi foofu moom yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illa man ata bi qalbin salim ñu ngi ko doon fàttali jotaay bee ñu génn ah bis boobu di yawmal qiyaam laa yanfa'u du jariñ maalun alal wala banun du caagante ne ay doom illaa lu man ka nga xam ne ata allah dafa dikkal borom bi tabaaraka wa taala bi qalbin ci xol boo xam ne bu salimin boo xamante ne ni dafa set kon nag waa ji eh, mooy bu ñëwee yeneen jëfam yépp julli yam indi ah da ngaa ñoom diw. diw ah kaay gaa yi amul baale fii de te ni ngay faye comme li ñu gisoon hadis bi fii gisoon nañ ko ci Riyad bi dañuy jël ci say xasanaat sa yu baax yi di jox gaa yi ñu ne yooyu nag ja façon yeneen jaamu yàlla yëpp ci la ñuy jël di fayaate am des koor koor nag kenn du ko laal waaw mu ne loolu rawru rawal Bayhaqi min tariq Ishaq ibn Ayyub ibn Hasan al-Wasiti an Abi an ibn Uyayna mu jëlee mu ne imaam al-Bayhaqi dafa solo ci woon Ishaq ibn Ayyub ibn Hasan jële ko moom mu jële ko ci baayam baayam jële ko ci ibn Uyayna di kan Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah al-Kufi al-Makki sëriñu waa Makka nekkoon xarit ci imaamu Malik ibn Anas rahimahullah imaamu Dar al-Hijra mu ne qaala ida kaana loolu nag Sufyaan moo ko wax mooy Ibnu Uyayna rahimahullah mu ne ida kaana yawmul qiyaama bu bésub taxawaay ba taxaw yuhaasabu Allahu abda borom bi day saytu daal di fay daal di saytu uh, régler jaamam wa yu'addi ma alayhi min al-mazaalim waaw min amalihi hatta la yabqa lahu illa as-sawm bu ko defee muy joxe di fay ñi nga xamante ne moo leen tooñoon waaw waaw war leen a fay te te àddina deful woon lu leen fay fii nag foog mu fay leen ci ay jëfam la ñuy jël ba mu des koor waaw waaw bu ko defee li desoon ci tooñaange yeneen créanciers yi yëpp borom bi nag mooy yu wax fa saabiruna ajrahum bi ghayri hisab mu ngo mu jël koor googu nag def ko lépp loo xam ne day tax mu man a fay gaay ba ba desal waaw wa yudxiluhu mu dugal ko bi saw mi ci kooram ko aljanna ajjana loolu nag Sufyaan ko wax hmm. waaye léegi bi imaam Sufyaan waxee lii imaam al-Qurtubi mi ñu doon wax léegi eh, abul Abul Abbas ah Abul Abbas muy sëriñu borom tafsir bi Abul Abbasi waaw moom mooy Ahmad ah la tuddoon Ahmad ibn Umar al-Qurtubi di sëriñu borom tafsir bi Abu Abdillah léegi moom moom moom nag mu ne Imaam al-Qurtubi ne man wax jii nii qad kuntu istahsantu hadha al-jawab illa an fakkartu fi hadith al-muqaassa fa wajadtu fihi dhikra as-sawm fi jumlati al-a'mal haythu qala al-muflisu alladhi ya'ti yawma al-qiyamah bi salatihi bi salati wa sadaqa wa sawm wa siyam wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha hadith boobu imam al-Qurtubi ne man lii imam Sufyan wax man rafetlu woon naa ko jàpp ne waaw lii de moom moom man nañ ko jàpp ne lii la xadis bi wax mais waaye nee na ba benn bés daal ma fàttaleku xadis bi nga xam ne moom la leen saa sam di wax mooy nit bu demee yow mal qiyaam tooñoon nit ñi ñuy fay yoon too ñuy fay muy war a fay gaa yi gaa yi mu war leen a fay mu ne mooy xadis boobu nga xam ne mooy yeneen saa sam bi mu nekkan mooy almuflis waaw ñu ne ko ah almuflisu man fii naa de ah gisoon nañ ko fii gisoon nañ ko ci Riyad bi nii mu ne almuflisu fii naa ah ñun de saa yi yonent saa si ñun de boo yonent baay saa saam ñun de ki nga xam ne daal moo ki perte ci ñun mooy ki nga xamante ne ma man laa dirham lahu wala diinaar waaw ak ki <laughs> xamante ne nii atadruna mal muflis ah looloo muflis fii naa man laa dirham lahu wala saa salaam ñun al muflis jàpp nañ ne mooy ki nga xam ne amul dërëm amul benn bagage <laughs> yonent saa salaam ne déedéet innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyaama mooy kam day dikk bésu taxawaay bi salaatin ci woor wa siyaamin ak koor mu dugal ci koor wa zakaatin ak zakat wa ya'ti qad shatama bi muy ak yawmal qiyaama nag fekk ŋaññ na haadaa kii wa qadafa haadaa jam na kii daal di koy tuumaal lu bon waaw loo xam ne amu ci benn preuve wa akala maala haadaa nee tu ŋaañ alalu ñii waaw. waaw parce que ministre la woon wala président mu jël suufu gaa jël ay di ko jox ñi ay tur ay saag yu tur compte offshore yëpp daal di dem toog nag bañ ko jëlee ñu wala bañ leen fi jëlee ñu dem nag jàpp ne loolu comme que rek jëlee fii wala am na lu ñu rawale même bu dee gaa nee nañ leen fay leen ñu gëmloo nit ñi ne ah lii rek lañ yor gaa yi daal leen ñu foog ne ñoo ci jóge yow alalu jàmbur jooju diñ ko faya waa kala maala haala lu demal nga umra ji lu la neex dara la effacé wul sa affaire waaw waaw bu dee kàccoor yi nga xam ne ñoo nekk suñu réew loolu lañ waaw ci politiciens yi kenn nañ def lu ñu neex comme ko umra daal fii Ramadan rawatina day day day far ay bàkkaar ak nangam ak nangam ngëneel li ci nekk sa waay ma ne loolu da koo faru yow <laughs> yoo xamante ne nii yenn yi da koo faru ma neex ay boo ajee euh, yow da ngay génn say bàkkaar comme bés bañ la juddoo woon ba ma ne loolu loolu xanaa ku mu neex kon bu boobaa yow fexeel fexeel sàcc ma maala la sàcc ma la lu nit ak mu nekk nga inscrire ay wala umra yi mu jeex waaye yow loolu ñu boppam mooy wane ne yow ko kuttusu nga ba nga amee xalaat boobu mooy wane ne yow c'est un homme kuttusu wala c'est une femme kuttusu waaw ku la ko wax wax na lu amul defal lu la neex rey nit ñi def loolu daal di dem aji wër kaaba nga ñëw jàpp ne set nga comme ni la sa yaa juróom yaa man a ñeme yàlla way tey nga gën a taqrib mel ni ku tabb ci ban nga naan la waaye yàqu ñu ci ban génn laa yaa gën a xasaw yaa gën a nëb tey nga am problème nga naan la tey nga am problème waaw imaam al-Qurtubi nag rahimahullah mu ne borom bi eh, hadis bi nga xam ne wasafaka ba pare eh, daal di tuur dama hada tourné dereetu diw ci loo xam ne du ci yoon wa daraba xaaral gàdd na diw dóor na ko doar que moo amoon doole wala moo xamam réew la mu dem attaqué bennum réew wala boo benn ay ay copain lañ nii ay kii ci benn koñ wala koñ ak koñ ñu ñëw waaye créé ay boucan ay xeex dóor ñii wane ne ñun ñooy les guerriers nangam wala ab police nga yor sa liif di bàcc nit ñi tër waaw dugal leen ci oto bi leen kaj waaw di leen yóbbu gendarmerie bi wala kii bi defuñ la dara nga ñëw di leen kaj gi di leen dóor ay liif ay nangam da ngaa foog ne foofu lay yem yàq faaru waa ji ŋaamam yëpp nga yàq ko léeg-léeg sax mu faatu ngeen fen kàcc après daal di def faux procès euh, faux kii procès verbal ne bon dafa feebar bi il mort par la euh, à cause de la Covid te yéen ko doon tulli ba mu faatu. waaye yéen ngeen foog ne loolu man policier yi dañu foog ne loolu après génn na leen wal iyaadu billah tey ngeen dee wasafaka maa la xaala ki wasafaka dama xaala tour de fa yu'ta hada min xasanaat ñuy jël ah kii mu defoon li ñu jël ci yu ba yiwa bi li ñuy jël di ko dox wa hada kee min xasanaat yi ku nekk rek ñuy jël lu tolloo loo lam nekk ci yow lam la ñaawteef dam la defaloon lu toll noonu ci ay jëfam yu baax ñu jël ko jox la waaw waaw qabla an yuqda ma alayhi waaw waaw léegi nag bu dee fa in faniyat xasanaatu qabla yuqda maali bu dee nag ay yiiwam yu baaxam dafa mujj jeex te gaa yi say créances yi ñim yoree ñu ngi nii ah moo leen toog ñoom tafayagu leen uxida yore suñu waroon ne ñu jël ko min xataayaahum léegi ah léegi yu jël seen yu ñaaw ñoom seen yu bon ñamu yoreel te ñoom comme que amatul xasanaat lu mu leen jox ñuy jël seen yu bon di ko sotti ne ko léegi comme ko amoo yu baax yoo joxe ñoom nag am nañ yu bon dañuy jël seen yu di la jox waaw summa di koy finnaari ci biir sawar lañ koy sànni waajooju sa waaji julli la moo indi na yëpp voilà indi na julli am dina koor imaamul Qurtubi nag lii lay wax ne man damaa jàppoon ne dama rafet loolu lii imaam Abu eh, Ibnu Uyayna wax rahimahullah waaye bi ma fàttale ko hadis bii laa ne ah non non non non kon manu nekk que ni yawmal lépp jëfu yeneen jëf yépp la ñuy ku tooñ ay nit yow man qiyaam dañuy jël yow ci sa yu baax yi ñoom julli ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yeneen saraxee ak dem Makka ay umra ak yooyu yooyu la ñuy jël di fay nit ñi pas mu ne dé parce que fii yeneen saa sam tudd na ci koor doo fàtt la koo lii daal laa xam ne ah kon daal du lii quoi <laughs> waaw kon non non hmm? loolu moom euh, du loolu voilà kon loolu wallahu taala alam waaw ah. waaw mu ngi noonu eh, am na leen lu ci al imaam bi wax waaye lii dañuy gis ne kon am na leen ci seet hmm? waaw eh, léegi nag mu ne ashiruha mu ne li nga xam ne mooy fukkeel bi te mooy bu mujj bi waxoon mu ne am na sawma laa laa yu laa yadhar fa taktubuhu al-hafaza taktubu sa'ir al-a'mal mu ne li tax borom bi ne maa ko moom parce que koor daa nekk loo xamante ne du feeñ mbir ma moo xamante ne nii nit ki da ciy wéete xattaa te lay nëbbu ci moom xattaa malaaka yi yi nga xam ne ñooy bind jëfu jaam yi du feeñ ci ñoom waaw mu ne wastanada qaa'ilu waji wax ji nag mu daal di euh, cislaayal ay waxam ilaa xadiisin waahil jiddan <laughs> waaye boobu waxam ji da koo teg ci xadiis boo xam ne vraiment dafa doy di dëgg dëgg dëgg dëgg waaw waaw mu ne hadis boobu awradahu ibnu al-Arabi fi al-musalsalaat mu ne al-imaam ibnu al-Arabi moo ko indi ci musalsalaat yi wa lafduhu mu ne foofu mu ne qaala Allahu waaye hadis wéeru la mu ne borom bi nee na al-ikhlaasu azza wa jalla sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man uhibbu laa yattali'u alayhi malakun fayaktubahu wala shaytaanun fayufsidahu waaw mu ne borom bi na ne al-ikhlaasu sellal sirrun mbóot la min sirri ci sama mbóot yi astawdi'uhu maa ko dénk dénk ko fi ma ko dénk alhamdulilah def ko muy sama porte-fort bu ma fa def sama mbóot boobee porte-fort boobee mooy qalbu man uhibbu qalbu man uhibbu xolu ku ma soob laa yattali'u alayhi malak du ko yëddu ba gis ko ab malaaka fa yaktubu ba mu koy bind di bind la fa ne walla shaytaanu waaye du càggante ne ku yées ki ab shaytaane bu man doon fa yas doon yàqu mu ne waaye waaye lii dëgërul wa yakfi fi raddi hadha al qawl al hadith sahih fi kitabati al hasana liman hamma biha wa in lam ya'malha mu ne lii moom doy na luy dàq wax ji kën a lii dëgërul hadith bi yeneen saa sam di wax naan al hasanatu mu ngi ci sax imam muslim hmm? ida hamma mooy nit ki bu bëggee rek def dara hamm mooy àggagu sax ci jëf waaw même bu ko jëful loo xam nga imam Nawawi indi woon na ko fi ci eh, eh, eh, arbaina yi ak fii ci Riyad bi waaw daan xadiis xoolal rek waffaqaka Allah yal na la borom bi dëppale waaw <laughs> waaw <laughs> mooy xadiis boobu yaa ñu fàttali ko yaa vay vatrice kon nag mu ngi noonu al imam alxaafis nag ñu ëndee yi mu ne xaa mu ne hada ma waqaftu alayhi min al ajwiba wa qad balagani anna ba'd al ulama ballaghaha ila akthar min hada wa huwa at-taliqani min fi khata'ir al quds lahu wa lam aqif alayhi imaam alxaafis mu ne lii de mooy li nga xam ne moom laa jote ci dajale waxu boroom xam-xam yi li ñu tontu yu ñu wax xam nga dafa ay ci gisoon nañu laylatul qadr gisoon nañu saa boobee ci àjjuma <laughs> rahimahullah mu ne man lii laa jote ci ay tontu yuñ tontoo wax ci waaye mu ne jotale na ma que ne lenn ci boroom xam-xam yi jotale na mbir mi ba treize lu ëpp lii lu ëpp lii dix yi ma wax mu ne ko mooy al imaam at-Taliqaani eh, te loolu ci téereem bi Xataa-irul Qudus Euh, mu ne waaye nag man nag loolu jotaguma ci waaye ginnaaw gi ci biir euh, Fathul Bari euh, parce que wax na ay après imaamul Hafiz dane ci kitaabul libaas xadis bi muy sara xadis cinquante neuf vingt sept mu ne waqad taqaddama sharh hadha al xadis mustawfaata mooy même xadis bi la ñun di waat imaamul Buxaari ko ndiwoon foofu ci lu yaatu fii koor ma al ishaara ila ma bayyantu huna ci junj la ma fa leeral wa dhakartu aqwaal al ulamaa fi maana idaafati azza wa jalla as-siyaam ilay mu ne te ëndi woon naa maanaawu li boroom xam-xam yi di tudd eh, ci li tax boroom bi daal di koor mu ne moom moo ko moom tafale ko boppam ne fa innahu lii man maa mu ne wa naqaltu an Eh, eh, eh, ginnaaw loolu tuddoon naa ko waaye mu ne ginnaaw bi wa naqaltu an abil xayr at-Taliqani annahu ajaaba anhu te foofu waxoon naa leen ne al imam at-Taliqani kat moom tontu na ajwiba kasiira yu ëpp yi naxwa mu ne yooyu nag nax wa gis naa ko léegi naxwa al-xamsiin jege na cinquante mu ne wa na annani lam aqif alay waxoon naa leen ne boobu boobaye te foofee ca kitaabu sawm ah, man de man imaamul Buxaari moom man imaam al-Haafiz Ibn Hajar loolu jotewu ma ko mu ne waaye waqad yassara Allahu ta'ala al-wuquuf ala kalaami mu ne waaye borom bi yombal na ginnaaw bi ba léegi nag jot naa jamono ji may bind sama moo yi di leen di di tëral sama moo yi ci këyit gi këne jot dinaa ko nag gis naa la imaam at-Taaliqaani wax mu ne wa tatabba'tu ma zakarahu muta'ammilan topp naa la mu tudd yëpp istawabahu alxaafid rahimahullah ja daal di ci ak précision bàyyi ca xel bu baax xool benn par benn yi mu wax ay cinquantaine waaye mu ne falam ajid fii ziyaadatu al ajwabatu ashra waaw allati harrartuha hunaka illa isharatun sufiyya wa ashya takarrarat ma'na takarrarat ma'na wa in taghayyarat lafzan wa ghalibuha yumkinu raddaha ila ma dhakartu imam al-hafiz mu ne waaye bi ma xoolee ak précision xoolaat la mu wax yépp fekkuma ci loo xamante ne nii lu mu dolli la ci euh, tontu yi boroom xam-xam yi waxoon fukk yi mu waxoon yi nga xam ne moom laa xarrat moom laa seggoon bu indi ko foofee ci kitaabu sawm waaw lu dul rek am na yenn ay junju yu suufi yi rahmatullah di wax yoo xam ne moom yokku na ko ci ak mbir yoo xamante ne nii maanaa bi day ñëwaat day day baamuwaat même bu dee ne mooy kàddu bi ñuy utiliser bi muy bi muy bi muy jëfandikoo mooy soppeeku waaye maanaa bi benn kese la day ñëwaat mu ne te loolu lépp li ci ëpp mën nañ koo delloowaat ci lii voilà wallahu taala alam kon waaye léegi nga ne mais lii ah ban ci gën a dëgër daa insha allah euh, li gën a dëgër de mooy ñi ne inna waa yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab loolu la mooy koor borom bi dayoom ñaata lay toll lool la xamlewul te bu boobaa am moom ay karim mooy alkarim bi nga xam ne comme ni ñu ko fi waxoon bi ñuy jox walillahi masalul ala ak bi ci jotaay génn bu ne man maay maay gérer sa affaire voilà nga xam ne mooy karim jaam bi tafaddulam gënee la bu mu defal jaam bi mooy loolu mu def loo xam ne waxul ñaata la nga xam ne ëllëg lépp lu ma man di indi ci ay tojaange yow ma ay ñaawteef borom bi ci bu ko xayee kooram rek loolu rek mën na ko ci jéggal waaw parce que xamuñu dayo bi waaw moom moo xam dëgg-dëgg euh, euh, yool ba nam toll waaw moo tax mu ne ñooñ innama yuwaffa as-sabiruna allah dëgg-dëgg dañuy fay ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy euh, muñkat yi seenu pay bi gayri xisaab ci loo xam ne amuluk cay waaw kon nag loolu ndax bu ci nekk wax na yeneen yi ne jëfu doomu aadama yi kullu amal ibn adam yudaaf alxasanatu bi ashri amsaalihaa ilaa sab'ati ilaa ilaa sab'ati ilaa maa shaa allah qaala allah illa sawm fa innahu lii moom utalu ko ci dëxal yi nga xam ne moom la utal yeneen jëf yi waaw loolu maa ko moom wa ana ajzi bi loolu mooy insha allah mooy bi a dëgër même bu dee ne al imaam al xaafis daa wax ne moom daa jàpp ne imaam al xaafis mu ne mooy bi mu njëkk tudd ak ñaareel bi ah te jege na leen huitième bi ak neuvième yooyu la jàpp waaye insha allah ñun jàpp nañ ne bii nii mooy bi nga xamante ne nii mooy ñaareel bi di mooy li dëgër insha tabaaraka wa loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër wallahu nag a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab léegi nag ah mu am benn benn masala <laughs> mooy waa léegi mais koor gi muy wax mais aji koor gi mais mooy ban aji koor ah parce que est que xam nga ne ne yatruku day bàyyi ta'amahu day bàyyi ñamam naanam ak li nga xamante ne mooy plaisir am ngir man waa léegi <laughs> waa yi nga xam ne day woor ba pare def ay bàkkaar waa kooku day am ay in est ce mi muy def day am incident ci koor gi wala déet hein est day am incident ci koor gi wala déet lo est-ce comprendre nga mooy est-ce que waa ji nga xam ne dafa wor ba pare waaye di sàcc dafa wor di jëw dafa wor di rayaate di nàngam di njaaloo par exemple di def yu bon yooyu wala sax même bu àggul ci njaaloo mais di def yooyu di jëw ak yooyu est-ce day am incident ci ay jëfam loolu dañ naan la loolu wute la ci boroom xam-xam yi jumhurul ulama dañ ne bon du lu baax nag ñawul ci lu baax waaye loolu yàqul kooram waaw loolu yàqul kooram parce que liy dog koor mooy mu lekk wala mu naan wala muy sëy loolu moom mooy li nga xam ne ñoom ñépp a ci dëppoo amul ku ci wute mooy nga sëy ii laaj pénétration loolu nga def ko yow moom loolu yow sa koo yàqu na boo lekkee sa ko mooy nga tey ko voilà waxoon nañ lekk yi nga xam ne daa lekk naan daa naan wala mu ko woor naan te tayu ko léegi est kooku daa euh, masala boobu gisoon nañ ko fi ci riyaat bi waa ji nga xam daa woor après juum bon comme que koor gi day door a commencer en général loolu lay dal nit ñi nga xam ne waa ji daa vayem bi daa tamoon di añ léegi nag bi nga xamante ne nii mu ñëw daal di lekk te euh, bàyyiwu ci xel quoi i fàttaliku i man damaa wooroon waa léegi kooku est-ce que kooram day yàqu wala déet hein loolu boroom xam-xam ne rahmatullah li gën a dëgër mooy non ndax yeneen saa salaam moo ne képp koo xam dafa lekk la mu naan mu juum ah, kooku na koo dina kooram fa innama li dëgg-dëgg ki ko leel daal di koy jox mu lekk mooy yàlla waaw même bu dee ne ku mel ni Maliki rahmatullah dañ naan la waaw. doo fay doo doo doo doo am bàkkaar ci lool mais nag di nga fay jour boobu mais loolu dëgërul voilà mooy dara loolu fay day continuer voilà te du fay benn bés kooku borom bi mooy ki nga xamante ne moom moo ko euh, leel te mooy ki nga xamante ne nii moom moo ko nàndal léegi nag mu des waa léegi yow li nga wax léegi ki nga xam ne nag daa def yooyu di jëw par exemple est-ce que yu mel noonu day day am lor ci koor gi ñu ne la lool de waa jumhur wax nañ la la nee nañ lool bu lu baax waaye nag yàqul kooram ndax yiñ la wax yi te dëppoo ci ne yooyu ñooy toj koor ñooy yàqu koor defu ko mooy jëw na dëgg la waaye bon loolu mënuñ ne def na bàkkaar nag boo xam ne dina fell ci ni koor gi waroon a mate waaye nag du àgg ci ne waa kooram yàqu na ñu jële nag ci ku mel ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha ah comme ni nga xamante ne nii euh, Euh, euh, lool tamit lu ñu jëleel tamit ci Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah luy jundu ko ne jëw moom day am incidence tadurru bi siyam day day day day te Sayyidatu Aïsha jële nañ ci moom lool imam al-Awza'i loolu la wax kene ma ne jëw moom tufatturu sa'im day dogloo ki nga xamante ne nii mooy ki woor wa tujibu alayhi qada zalika al-yawm te bis boobu da koy fay boo wooree ñëw yow sa jour boobu yàqu na kenn du la nag arrêté da ngay continuer koor gi mais di ko fay beneen jour voilà loolu <laughs> la wax ji di di teg wax nañ la waa jumhur li ñox te imam Ibn Hazm rahimahullah moom loolu la lu ci lii la jéng mais ma ne moo imam al-Hafiz bi nga koy ne ne wa afrata Ibn Hazm moom daa jiggit la yow moom ne Euh, euh, yubtiluhu kullu ma'siya ma ne koor moom képp ku woor bàkkaar boo fi def min mu'tamidin laha zakiran li sawmi sawa'un kana fi'lan aw qawlan li umumi qawli fala yarfud wala yaysal wa li qawlihi fi al-hadith al-akhar man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja ila an yada'a ta'amahu wa sharabahu waaw fi mu ne imam Ibn moom daa jéggal dayo ci li wax moom moom na ne bépp bàkkaar boo xam ne nit ki moo ko def tay ko te fàttaleku nag dafa wóor loolu tamit benn benn jéng la bu mu teg benn benn bu dee ne daa def bàkkaar boo xam ne bi mu koy def fàtte na ne dafa wóor mooy koog boo koog waxuñu ko koog koog loolu tojul waaw ba mu des bañ a nekk bàkkaaru njaaloo boo xam ne day am fay dugg ci bay mooy loolu moom mooy jàpp na loolu ñépp ci d'accord voilà waxuñu la lool mooy mu def par exemple dafa wóor. mu ne ko waxuma ko mais bu dee boo fàttale ko xam ne ramadan la nekk dafa woor ba pare bi jiwaate ne waaw waaw waaw na nga def waaw nanga ki nanga koor gi baa yéen ngi góorgóorlu waaw waaw commencé nag jëw xool gauche droite xam ne ah, ah, eh, ko nag mu woor mu ne kooku moom kooram yàqu na kooku kooram lu tax moo xam ci lépp loo xam ne bàkkaar boo xam ne moo xam da koo jëf muy bàkkaaru jëf wala wax loolu boo ko defee fàttaliku sa koor yow mi woor sa koor yàqu na lu tax hadis bi ñu gis fii bii ñu nekk la la am na yenn waaye dañ ne wala yarfus fa ida kaana sawmu ahadikum waaw bu dee ne daa nekk koor kenn ci yéen bu mu wax waxi tàj coorte waaw waaw bu mu ko def wala yasxab waaw mu ngi noonu non seulement bu mu def rawat waaye bu mu def saxab di yuuxoo ko def ay yëfi caaxaan yooyu bu mu ko def léegi nag mu ne kon loolu wala yarfus wala yasxab ak tamit beneen xalis bi yeneen saa sallam ne man lam yada ma ne képp koo xam ne bawut qawla zuuri waxu kàccoor fi wal amala bihi ak waxu duur di nar di wax yu pataate rëy te ñàkk nekk dëgg ah, ay poisson d'avril ngay kat aka wax yu amul ah wal bihi ak di jëfee li nga xam ne mooy lu yées ak lu du dëgg fa laysa lillaahi kooku yàlla soxlawul amul benn aajo xaaja benn aajo borom bi amul benn aajo fii an yadaa moom muy bàyyi ta'amahu ñaam wa sharabahu ak li nga xam ne mooy naana léegi lii la al imaam al xaafis wax léegi nga ne ma waa léegi lan ñoo gën a dëgg ah. ah. waxu jumhuurul ulamaa eh, te mooy madaahibul arba'a yi ñoom ñëpp ak ñaar sax lu dul imaam al-Awzaa'i daal moo ne mbir mi day day am na am na incidence yi ak imaam Ibn Hazm az-Zaahiri yi ñoom gis ne waa jumhuur loolu lañ wax hein hmm? eh? eh, waaye sauf ñoom euh, ñii mu euh, surtout lim ne waqat afrata imam an moom dafa dafa waqat afrata Ibn Hazm dafa ëppal ci liñ wax waaye loolu euh, li imam Ibn Hazm wax ak li sayyid Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah bokk ci al-ashara al-mubashirin bil janna ah fukk yi gën a màgg saabaay sa yeneen ci bari sa salam kene day am incident ci koor day lor woo ak sayyidatu Aisha jëlëko ñoom al imam al-Awza'i dafa imaam Ibn Hazm wax ju mel noonu la wax de waaw waaw eh, la quoi du wax ju ñu mën a neenale noonu ah rawatina ne xadiis yi dañoo dëppoo moom de yooyu sax xoola xadiis mujj bi képp ko bàyyiwul xawla zuuri waxu mbóosóor ak waxu neen ak jinga fi mbóosóor ak neen borom bi soxlawul ngay teg sa ñam ak sa sa lekk ak sa ñam sa naan waaw mooy ci biir dinañ àtte woor na waaye est ce que samratu saw mi dañ ko am mooy fooy tiir ya waroon a génn ci koor dañ ko am ah nañu ci bàyyi xel de loolu imaam Ibn Hazm wax nañ ci bàyyi xel ah waaw nañu ci ah nañu ci bàyyi xel lool waaw ndax loolu daal. zahiru xadiis yi moom moom la àndal même bu dee waa jumhuur ulama lañ ne noonu parce que loolu euh, voilà mais moom gis nga dañ ko ñage bu dee waa ji moo fàtte la ko ne damaa woor mais malgré ça je faire des quatre je continue à faire des quatre forte voilà <laughs> mais daal boo tax loolu jar na bàyyi xel waaw nit ki woor du ñàkk a lekk ak ñàkk naan kese daa war a yar lépp loo xam ne ci boppam mooy euh, làmmiñam waaw daa war a woor nan lay woor parce que woor mooy al imsaak mooy téye sa bopp as-sawm huwa al imsaak ah xaylun siyaamun wa am na fas yoo xam ne lañoo nekk ci caawa ci prairie bi yii ñu ngi lekk moom la am siyaamun dañoo téye seen bopp bokk lekkuñ am fas yoo xam ne moom ghayru sa'imatin ñoom moom wooruñ xam naa fay lañ xam. <laughs> mooy teewuñ seen bopp la dafa gaaw ñoom moom ñu ngi sëñ gërëm di ramasser verdure bi rek am yenn fas xam ne moom xam naa sant bu neex bala ñor ñoom ñu taxaw ko waa <laughs> ànd ak yi lekkuñu defuñ ni gaa yi quoi seen mbokk yi nga xam ne boo maywul vay euh, lañ naan wala ngom wala juuf ak façon san yooyu nga xam ne bariwuñu njariñ wallahu taala alam léegi <laughs> léegi kon lii moo tax waxu imaam na xam ne bi bon même bu dee ne euh, daal texte yi de moom lay niru ànd moom ba borom bi soxlawul ko bàyyiwul yooyu borom bi soxlawul sax ak mais nag waa ji liñ la ko eh waaw te boobaa li li mu wax ne day wooraan bee bis parce comme que lee moom yow jaamu yàlla ju nekk nag fooy téef yam ciy jëlee tax waaw la ko yàlla digee bu dee yow loolu doo ko ci am yow haykal bi kese mooy yow kii bi forme bi kese nga nekk kanta amul biir loolu amul njariñ moom loolu loolu xam nga loolu moom dëgg la julli yoo xam ne yow këpp këppal kese nga kanta xudur gaag xusuur ak xudur nga sa yoon ne si dal gaag teel gaag euh, euh, dellu ci sa boroom ak yooyu sa yoon ne aussi mais nañ ko këpp këppal rek pare xam nga ne loolu mooy façon julli yi nga xamante ne asar bala wax da ngay julli pare ñu jël julli ji taxañ ko ba mu baax fëgg la ko sa julli dina la yàlla yàlla doyadal comme ni ma doyadal xam nga ne loolu taxul ñu wax koor gi nañ ci bàyyi xel lii al imaamu ibnu Hazm ah, wax ak ñi nga xam ne jiitu woon na ci eh, ñi nga xam ne ñooy salaf yi eh, kanta junna bi loolu waxoon nañ ci voilà waaw léegi mu des beneen côté waaw léegi lim ne atyabu wallahi yonent sa suñu borom yonent sa walladi nafsu muhammadin bi yadi la xuluufu fami saa'imi waat naa ne gémmiñu xetu gémmiñu ki woor moo atyabu indallah min rihil misk moo gën a teey fa yàlla li nga xamante ne mooy misk loolu leer na mooy moo gën a neex fa yàlla même bu dee yàlla du jàmm mais borom bi euh, euh, euh, moom la gënal sopplu fa moom mooy xetu gémmiñu ki woor moo ko gënal yéen nit ñi seen li gën a neex ci yéen muy misk waaw waaw <laughs> mu ngi noonee waaw <laughs> léegi nag euh, al imaam euh, kii ibn euh, xam naa foofu la ñuy yem am na mas pare bu ñu ah dañuy yem parce que timis bee ngi jot ah bii di ñëw ñu àggale xam na am na yeneen masala ci yoo xam ne waxoon nañ ko buñ ko waxee al imaam kii <laughs> ibn Salah Abu Amr ibn Salah ak al imaam al Izz ibn Abd Salam ah. ah muy Abu Muhammad ibn Abdissalam ñoom ñaar en fait ñoom ñaar ñoo maase ça veut dire ñoo juddoondoo la cinq cinq soixante-dix-sept <laughs> waaw ginnaaw gàddaay gi cinq cent soixante-dix-sept maase sauf que euh, al-Izz ibn Abdissalam moo ëpp moo gën a fan après euh, Imam Amr ibn Salah moo ko njëkk génn àddina voilà léegi euh, ñoom daanaka ñoom sëriñu kii la ñoon ñoom ñoom Abu Shama ñooñu sëriñ ñoom imaamu Nawawi ndax imaamu Nawawi bi muy dund bi muy juddu am nañ laal na seen dund tuuti waaye euh, boobu ay kii la ñoon quoi <laughs> ñoom par exemple al-Izz ibn Abd as imaam Ibn Daqiq al-Id voilà ñoom ñaar nag daa muñ doon xëccoo <laughs> waaw la xaluufu la xuluufu bo la xuluufu dëgg-dëgg Euh, euh, xetu li nga xam ne mooy gémmiñu xetu gémmiñu ki génn euh, ki woor moo gën a neex fa yàlla li nga xam ne mooy misk waa loolu ajja fii la àddina wala alaaxira la wala àddina alaaxira la <laughs> ku imaam Muslim an boo xam ne dañ loolu borom bi de dafa ne atyabu te moom lañ nekk ni atyabu inda Allah yawmal qiyaamati min riihil misk waaw mu ne ah ci yenn ci riwaa imaam muslim bi da ne ah, ah, li wat naa ci yàlla ne xetu gémmiñu ki woor moo gën a dàqal yàlla fa moo gën a neexal yàlla bésu taxawaay ba kë misk moom mu ne lii day wane ne kon li yawmal qiyaam la léegi imaam ah, Abu Amr ibn Salah ne mukk lii nan lañ mën a waxe lii non non non yawmal la addina la ak alaaxira waaw mu ne li koy wane mooy xadiis bi ne sax yi moom na imaam Ibn Hibbaan buntu bi imaam ibn Hibbaan rahimahullah def baabu fii kawni zaalika yawmal qiyaama wa baabu fii kawnihaa fi dunyaa moom dafa imaam ibn Hibbaan rahimahullah di wane ne aaya xaaral xet googu loolu noonu mooy fii la ci àddina ak àllaaxira àllaaxira ak àddina ak àddina waaw moo indi fa xadiis boo xam ne bu wér la mu ne yeneen saa salaam ne la xaluufu fami saami hiina yuxlifu atyabu inda Allah min riihil misk voilà que ne xetu gémmiñu ki woor jamono ji nga xam ne ci lay xet goog bi génn ci moom te lool xam ne ni ci àddina la moo sopp moo gina a sopp ci yàlla te misk waaw mu nekk al imaam abul hasan al imaam al hasan ibn sufyan indi na ci musnadam jële sayna jaabir radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam ne dañoo jox sama xeet ci ramadan juróomi mbir muy lim juróom yooyu ba ne ñaareel bi fa innahum yumsuuna dañuy xëy dañuy gont wa xuluufu afwaahim atyabu inda allah min riihi misk te bu ñu xëyee seet bu ñu gontee te loolu mooy kon àddina la seen xetu gémmiñ moo gën a sopp lu gën a neex fa yàlla que parfum bi gën a neex muy miski ci yéen kon lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër de toute façon que ne àddina la ak àllaaxira quoi lool moom du lu rëy du affaire boo xamante ne nii du xëccoo bu rëy même bu dee imam na yàlla am am na salaam moom dañuy étaler wu di wane ne waaye yow wax jeeru waaye yow way dara lii borom xam-xam yëpp da loolu mais loolu mooy li gën a dëgër euh, euh, wallahu taala alam léegi euh, dañuy yem nii te ne mooy àddina ak alaaxira waaw léegi mooy mu des masala yi des na surtout waxoon nañ la waa waa ji nga xamante ne nii nag parce am na hadith yi waxoon nañ la bi nga xam ne dana yatruku day bàyyi non seulement ta'ama wa sharaba wa shahwatahu min ajli waa ki nga xamante ne nii man yu daa génn ci moom wala magi wala yooyu mais kooku moom foo koy dugal ak yeneen i masala yoo xam ne ñu ngi ci biir kooku kooram day yàqu